Yahya ibn Sharafin an-Nawawi ad-Dimashqi ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Riyad as-Salihin min kalami sayyidi al-mursalin alayhi wa alayhim afdalu as-salati was-salam fi al-babi ar-rabi'i wat-tis'in ba'da al-mi'a وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا متفق عليه قال الإمام alxafidu an-Nawawi rahimahullah ginnaaw bi ñu gisee ci suñu jotaay bii ñu génn xadiis bu njëkk ci suñu bunt bi nga xam ne ñu ngi ko ubbi woon euh, muy xadiis mille wax ci chapitre bi garab gi ci toolu ñun ñu sell ñu radiyallahu anhum alhamdulillah wa wa anna bihim wa ja'ala al-jinaan al-'ulaa ma'waahum wa maskanahum amiin di wax ci gëneelu baabu fadli as-saff al-awwal ba ni mu jeexe ñu gisoon xadiis 1082 mu ne woon wa an Jaabir ibn Samura radiyallahu anhumaa annahu qaala xaraja alaynaa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala alaa tasuffuuna kamaa tasuffu al-malaa'ikatu 'inda rabbihaa tey walillahi alhamdu wal minna ñu war a jël suñu ñaareelu xadis muy xadis 1083 mu ne wa an abi hurayrata mu ne mu ngi jële ci saydina abu hurayra boroom muy baayu muus mu ndaw mi radiyallahu ta'ala anhu wa arda mu ne annahu qaala neena anna rasulallahi bokk kene ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaala neena law ya'lamu nnaasu cëy bu nit ñi xamoon maa fi nidaa'i ngëneel yu nekk ci nodd waaye wa safil awwali ak ngëneel yu nekk ci sàppe bu njëkk bi summa ginnaaw gi lam yajidu dajuñu trouvé wuñ illaa ludul an yastahimu ñu tegal alayhi tegaloo bant ci loolee ñu def tirage au sort wat naa ci yàlla ne lastahamu kononte kon doon nañ ko def <clears throat> mu ne xadis bi muttafaqun alayhi al imaamu al buxaari na ko noon al imaamu muslim wa abul xusayn rahmatullah alayhima ñoom ñoo ko bokk solo waaye xadiis bi romboon na romboon na rombati lii mooy ñetteelu yoon muy ñëw nga ma déet ne boo ma nee déet waay la laa wax boo moyul di nga fenêtre bii ñu <laughs> bii ma jege moom laay ubbi rek daal di koy daal di la fi yóbbante waaw loo daj sa suuf nag nga xam ne mag yawa ah. <laughs> nga xam ne noonu la loolu daa yàggul sax xadis mille trente trois ak mille soixante douze bu ci nekk gisoon nañ ko nga naan baa ah ah. muy chapitre ci chapitre lañ ko gisoon baabu fadlil adhan moo doon premier xadis mille trente an abi hurayrata radiyallahu anhu ci la ko imaam indi foofu te bañ koy gis waxoon nañ la war na ñëwaat hadis mille soixante douze ak mille quatre vingt trois soixante mille soixante douze bi moom ñu <clears throat> ngi ko gisoon ci chapitre cent quatre vingt treize hmm? mooy biñ jeexal ci suñu tome bee ñu génn ci lañ ko gisoon te mooy chapitre bi ñu génn laata ñuy dugg ci bii muy euh, <coughs> euh, foofu lañ ko gisoon ah foofee mille soixante douze non mille soixante douze euh, Euh, non du foofu 1072 bi mooy chapitre bi ko jiitu woon 193 chapitre 193 192 man 193 192 baabul hassi ala huduuril jamaa fi subhi wal ishaa moo doon hadis 1072 an abi hurayrata radiyallahu anhu annahu anna rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam qaala walaw ya'lamuuna maa fil atamati was subhi la atawhaa walaw habwa ndax da koo daggoon foofu ndax loolu la ci soxla woon gëneelu euh, gée ak suba hadis boobu nag moo nekkaat nii. kon vay loo xamante ni nii moom lañ ci war a war a mooy waxoon nañ ko foofee jarul ñu ciy ñëwaat bu ñu amee lenn dara luñ ci yokk mooy lëkkaaleem ak suñu bunt bi mooy <clears throat> yeneen ma ne law ya'lamu naas tey bu nit ñi xamoon maa fi yi ngëneel li nekk ci nodd lool taxawoon nañ ndi woon ko ci bunt ba wasafil awwal yi nag bi lëkkaaleem ak suñu bunt bi mooy lii baabu yonent bi alei saatu xamal nañu ne am na ngëneel waaw hadis bi ñu génn da doon wax saxaaba yi ndax du ngeen euh, sàppe comme ni malaaka yi sàppe fa seen boroom ñu wax ñu laaj ko nan la ñuy sàppe mu leeralal leen décriral leen melale leen nan la ñuy sàppe koofu waxul woon ci ngëneel yi bii nag mu wax ci ngëneelu euh, waaye mooy junju ko ndax euh, niroog malaaka yi moo tax réeka ci julli rek yonent saa salaam ne képp koo xam ne sa ta'min man waafaqa ta'miinahu ta'miinuhu ta'miina al-malaa'ika ghufira lahu waaw aw kamaa qaala sallallahu alayhi wa sallam képp koo xam ne ba imaam bi di tari Faatiha ba ne ah, ah, ah, ghayril maghduubi alayhim walad-daalliin nga ne amiin képp ku amiinam dëppoo jamono ji malaaka yi naan amiin yow dees na la jéggal <coughs> waaw mooy dëppaale dañ waxoon ko ci njàngat ya Euh, jëf ak jëfu malaa'ikatul kiram loolu lu rëy rëy la kon loolu ngëneel ku rëy la léegi fii nag da koo <laughs> ngëneel gi da koo junju duggul ci détails yi law ya'lamu naas tay bu nit ñi xamoon waaye wa soffil awwali ak <laughs> li nga xam ne mooy sàppe bu njëkk bi waaw dinañ ñëw nag ci sàppe bu njëkk bi mooy lan mooy sàppe bu njëkk bi hmm? après bu njëkk bi mooy lan ah peut-être nga ne bon loolu jarul question après bu njëkk kay xanaa mooy imaam bu taxawee ñi topp ci ginnaaw ñu ne la waaw mais sauf que am na ñoo xam ne am na benn euh, teqantal buñ ciy def boo xam ne euh, jaru ko ko quoi <laughs> dinañ ci ñëw ci hadis bi ci tegu insha allah kon mu ne bu dee ni nit ñi xamoon nañu <coughs> li nga xam ne mooy ngëneel leer waamey xéewal yi nekk ci sàppe bu njëkk yi summa lam yajidu te dajuñu lu dul ne waaye yow ku nekk ne maa fi taxaw saa yi daa déet foo ko teg sax <laughs> yaa man de damaa foog ne allah ji buura daa am problème nag allah ji <laughs> musaafiru waaye yéen kay yéen laa yaakaar ni yéen ñii <laughs> li ngeen reere da da wala seenu añ dalee na jay xanaa fii sàppe fii nga yaa fii taxaw ma ne waaw waaw ma xujj moom jóge ne daal leen tamponné sa waay ah, jaaru leen ne bu dee surtout ñu ne woon lastahamu mooy sànnante ay sëxmu sawaay xeex foofu kurpañ ñu tëb waaw nañ la nag bul àgg ci lo waaw sànnante siham yi sawaay te kan mooy taxaw ci fii waaw boobaa hmm, no waxuma la dinañ gaaw al mubadara ila al masajid di gaaw di dem ci jàkka yi waaye loolu rek du doy dañuy agsi léegi nag ñu war a taxawal ñu ne imaam yaa am problème waaw ku nekk ne maa fii taxaw imaam dégg benn benn benn ne <laughs> mooy lu xew gis gaa di dóora tey épaule ko puusante ak maa fii taxaw kii ah, ah, ah, non non yow non yow attention oh <laughs> léegi imaam bi war a tegaw bant nag ne leen léegi kaay leen ma atte leen taxaw leen yéen ñii ñee bind leen seen tur waaw ñu bind def ko ci benn pot <laughs> wala benn ndab yënd lépp ñëw ca buntu jàkka ja benn gone buy romb ñu ne ko euh, salaamaaleykum gone si baal bi mën ngaa ñëw mu ñëw ñu ne ko dañuy jëlal fii comme que ci sàpp bu njëkk bi fukki nit a fa war a taxaw jàkka ju ndaw la bu ndaw bu mag a ci yam <laughs> jëlal ñu fukki kay doo ñëw nag sëq déedéet jëlal par benn benn waaw waaw léegi ngay jël ba mat fukk nga ñuy jox buñ joxee xale bi jël jox ñu liir mais ah kii mooy diw ba mat <laughs> noonu ngeen di def kon ngëneel gi rëy na ba bu ñu ko xamoon daa bokk ci xam-xam yi nga xam ne li li li li ñu ci ngëneel yi nga xam ne li gën a yëpp ash-shari alayhi salatu waxuñu kon loolu doy na li nga xam ne mooy ngëneel ndax bu màggul woon nekk loo xam ne lu yomb la lu du dara la yoneen saa salaam du ko waxe nii quand kon loolu euh, di wane rëyaayu ngëneelu quand li nga xam ne mooy lii euh, muy as-saful awwal kon al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullah won di beneen xadis ba léegi di ko jëlu ci sayyidina wa mawlana Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ne wa anhu radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam xayru sufuufi rijaali awwaluhaa wa sharruhaa aaxiruhaa wa xayru sufuufi nisaa'i aaxiruhaa wa sharruhaa awwaluhaa rawaahu muslim rahimahullahu taala al imaamu nawawi indil ni suñu ñetteelu xadis rahimahullah mu ne wa anhu mille quatre-vingt-quatre mu ngi jële ci saxaaba bi mu jële woon xadis bi ñu génn sayyidina wa mawlaana abu hurayra radiyallahu anhu mu ne annahu qaala nee na qaala rasulullah mu ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nee na xayru sufuufi rijaal e, <coughs> sàppe bi nga xam ne moo gën ci sàppey góor ñi xayru gën sufuufi sàppe ar-rijaal yu góor yi mooy ban mu ne awwaluha mooy ba nga xam ne moo ci moo gën a moo gën a mooy ba nekk bu ngi njëkk fësëg imaam bi ba ca ba ba nekk ci ba nekk ci ginnaaw imaam bi waaw sàppe bu gën a jegeek imaam bi boobu moo gën ci sàppe yi sàppe yi góor ñi léegi nag wa sharruha bi nga xam ne bon du lu du du bi ci bon waxul bon parce ñu ngi ci jàkka ji lu baax la ñuy def voilà mooy bi ci gën a euh, euh, néew mérite néew ay ngëneel waaw sharru bi tekkiwul <laughs> bi ci gën a mauvais ci ci luñ joyal waaw xanaa ci kaw nit ki di ko tay te wal iyaadu billah <laughs> waaw <laughs> mooy waa ji moo koy tay ngir càkk jigéen ñi ca gannaaw <laughs> te lool moom parce que am na femme bu mu bëgg te femme bi daa bëgg jàkka lool saa ngir wan ko ne moom mii it femme bi war naa mën a dagge ci moom comme moom mii ni mu dagge ci moom xaaral ma koy wane man tamit nitu jàkkaraa noo koy wane sawaay ca gannaaw lay nekk ngir femme bi ko séen walla yaa <laughs> waaw comme moom sàppeem boobu moom charre gi mën naa gina a kii mais sinon mooy bi moyen ëpp ngëneel voilà waaw le moyen bon pas charre mooy bon déedéet mauvais déedéet amul mauvais <laughs> wa charre euh, kon bi nga xam ne moo gën a moyen euh, am mérite ci sàppee góor ñi mooy axiruha bay nekk ca gannaaw mooy mujj mujjanteelu sàppe ba moom sàppe bu mujj ba boobu moo gën a ñàkk ngëneel wa xayru sufufin nisa waaw axiruha bu dee jigéen ñi nag kantaa jigéen ñi ñoom seen wa xayru sufuufi gën ji sàppey nisaa yi jigéen ñi axiruha mooy ban gën a nekk ca gannaaw moo gën wa sharruha bi ci mooy bon nag mooy awwaluha mooy bi nga xam ne mooy nekk mooy s mooy mooy topp ci góor ñi mooy ñi nga xam ne ndax yoneen saa saa jàkkaam doon la woon nekkul woon ne eh, jigéen ñi dañ leen a ber foo xam ne du ñu gis góor ñi déedéet dañ leen di gis mooy même salle bi comme suñu jàkk yi boo amee jàkk joo xam ne xaw na yaatu góor ñi nekk ci kanam jigéen ñi nekk ca gannaaw <coughs> voilà mooy dañ doon mooy ñi jigéen ñi nekk ci kanam dañuy gis góor ñi nëre voilà euh, dernier góor bi gannaaw góor yi dañ leen di gis voilà loolu moom la woon boo tax yeneen saa salaam nag ne bi gën ci sàppee góor ñi mooy bi nekk ci kanam bi nga xam ne moo ci gën a mooy am valeur valeur mooy bi nekk ci ginnaaw kantaa jigéen ñi nag c'est le contraire bi ci gën mooy ba nekk ca gannaaw mooy euh, loolu imaamu Nawawi dina ko leeral <laughs> lu tax <laughs> waaw mu nekkoon xadiis bi euh, rawaahu solo na ko Muslim al imaamu Abul Husayn Muslim ibn al-Hajjaj rahmatullahi alayhi al imaamu al laaj bi mooy est ce que moom ko solo ñu la déedéet sëriñam daal Ahmad ibn Muhammad solo woon ko na ko noonu mooy waa sunan al arba'a rek mu jeex léegi fay ah, xam nga ah. si al imaam Abu Dawud at-Tirmidhi an-Nasa'i ak al ak Ibn Maaja muy boroom ñeenti téere yooye nga xam ne ñoom lañ xam ne ci as-Sunan téere yooye ñoom tamit sal nañ koy solo mooy imaamul Bukhari ci waa kutubu sitta moom kese moo ñëwul kon al imaam Muslim Abul Husayn bi benn bërëb rek la ko ëndi hadis quatre cent quarante muy eh, mu ngi doon kitaabu salaa buntu bi shuraax yi def baabu taswiyatu sufuf wa iqamatiha wa fadl al awwal fal awwal minha mu ne haddathana Zuhayr ibn Harb mu ne nettal nañu suñu sëriñ bi Zuhayr ibn Harb di Zuhayr ibn Harb ibn Shaddad al-Baghdadiyu Abu Khaysama an-Nasa'iyu al-Baghdadiyu rahmatullah alayhi génn àddina li nga xam ne mooy l'an 232 génn àddina l'an 160 rahmatullah alayhi qaala mu ne haddathana Jarir mu nekk ñu nettali mooy Jarir di Jarir ibn Abdil Hamid ibn Jarir ibn Qurt ibn Hilal Abu Abdillah al-Kufi al-Qadi rahimahullah gane àddina la cent dix génn àddina la cent quatre-vingt-huit ci bu am ci ni mu gane àddina ak ane gane àddinaam ak mujjanteelu <coughs> an Suhayl moo ko jële ci Suhayl di Suhayl ibn Abi Salih Dhakwan Abu Yazid al-Ghatafani mawlahum rahimahullah <coughs> moom nag euh, <coughs> am nañu ne euh, la cent trente-huit ñii ne la cent quarante ay am euh, mooy moom ci nga xamante ne mooy Suhayl an abihi mu jëloo ko ci baayam mooy boroom import export Zakwan Abu Salih as-Samman az-Zayyat al-Madani rahimahullah an abi Hurayrata Abu Salih Zakwan boroom import export rahmatul gane génn àddina euh, fi nga xamante ne ni mooy euh, la Euh, euh, moom mu jële ko an Abi Hurayrata mu jële ko Seydina Abu Hurayra al-Hafiz al-Yamani ad-Dawsi rahimahullah annahu qaala mu ne nee na qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam xayru sufuufi rijaali awwaluhaa wa sharruhaa aaxiruhaa wa xayru sufuufi nisaa'i aaxiruhaa wa sharruhaa awwaluha voilà ñii la ko al imaamu daal di indee al imaamu muslim abul husayni rahimahullah léegi nag wala imaamu nawawi di wax ci suñu lëkkaale ak suñu bunt bi mooy kon bu ñu nee <laughs> mu am lum le mooy kon ngëneel euh, lëkkaale ak suñu bunt bi baabu fadl safil awwal ngëneel boobu loolu kon mooy ci luñ joyal la parce que yow kaw kon yow bu ma déggee li ngeen doon li nga liñ doon wax bi weesoo ak baabu gëneelu safal awal mais loolu kon c'est pour góor ñi parce que yeneen saa sax ne bu dee jigéen ñi ñoom seen sàpp bi li gën ci seen sàpp mooy bi nekk ca kon kay loolu noonu al imam an-Nawawi mu ne bu dee amma sufufu rijaal ci al-Minhaj sharh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj mu ne daal sàppee góor ñi fa hiya ala umumiha mooy dafa nekk ci liñ jooyal niñ ko jooyale noonu wax mooy góor ñi nu man bi demee sàpp bu njëkk bi moo gën mu ne fa hiya ala umumiha ñoom moom mooy ñiñ ko jooyale noonu nu mu man di demee c'est ça waaw mooy sàppe bi ci kanam bu ñuy jiite ay góor à de ñaari nit waaw jëm kaw ñu bari sàppe bi gën ci sàppe ya mën a exister mooy bi ci kanam mu ne fa xayruha awwaluha abada wa sharruha axiruha abada kon nag ci kaw noonu bi nga xam ne moo ci gën mooy bi ci kanam ba faw kanta bu dee bi nga xam ne moo ci gën a mooy bon gën a mooy ëpp ngëneel mooy bi mujj abadan ba faw léegi mu loolu mooy góor ñi mu ne amma sufuufu nisaa mu ne kantaa sàppee jigéen ñi nag fal muraadu bil hadiis sufuufu nisaa allawaati yusalliina ma'a rijaal ha mu ne nag mu ne kantaa bu dee nag sàppee jigéen ñi bu dee jigéen ñi nag loolu nan lay demee mu ne bu dee ñoom la liñ ci jublu ci xadis bi mooy sufuufu nisaa i mooy sàppee jigéen allawaati ya nga xam ne yu salli dañuy julli maar rijaali mooy bu dee ay góor ay jigéen yuy julli ay góor bu boobaa ñoom seen sàpp bi ci gën mooy di gën nekk ca gannaaw wa amma mu ne waaye ida sul ida sallayna mutamayyizatin la ma'a ar-rijal fa hunna kar-rijal mu ne kanta bu dee ne dañoo julli ñoom ay jigéen ñi kese la lu bëgg wax ràññee nga xam ne dañoo ràññee ko góor ñoom kese comme moom laa doon wax ne la lii na te loolu la moo jigéen amul jigéen bu dee ñoom ñoom ay jigéen a fi nekk kenn bu julli kenn bu jiite sa bopp dañuy julli ku nekk déedéet lii na te loolu la Sayyidatu Aisha doon dawal doon ko doxal ak jigéen ñu bari ñu ne libaloon mooy ne moom da ngay jigéen ñi dañuy julli mbooloo waaw bu boobaa nag. ki nga xamante ne ban moo gën mooy bi nekk ci kanam wa amma ida sallayna mutamayyizatin la ma'a rijal julli wuñu góor ñi ah kon nag bu boobaa foofu na kar rijal comme góor ñee yem bi ci gën mooy bi nekk ci kaw voilà mooy bi nekk ci kanam waaw kon xayru sufuufihinna awwaluha wa sharruha axiruha voilà mu ne kon bu boobaa Euh, loolee euh, liñ ci jublu mooy fir rijaali wan nisaa bu dee góor ñi ak jigéen ñi ñooy jullee doo waaw bu boobaa mooy bi gën ci sàppee jigéen ñi mooy ba gën a nekk ca gannaaw bi ci moyen bon mooy bi gën a jege góor ñi waaye bu dee ñoom kese la bi gën mooy bi nekk ci kanam voilà jeex na kon mu ngi noonu <laughs> waaw mu ne wal léegi nag mu des waa léegi charr boobee mu ne aqalluha sawaban wa fadlan wa ab'aduha min matlubi shar' wa xayruha bi aksi waaw bi charr boobu nag moo taxoon sànq bi ñuy commencé ma ne la buñ ko targee bon de waaw tekkiwul bon ah moom mooy bi mooy ëpp ay gëneel bi bi mooy euh, ñàkk ëpp ay gëneel loolu lañ ci jublu parce que moom ñëw sàppe yi moom lépp baax <laughs> waaw <laughs> yi affaire u ngëneel lay ak yi ëpp ngëneel moo tax mu ne bu euh, buñ la nee wa char sufuufir rijaal wala nisa mu ne mooy bi ci gën a néew yool ak ngëneel gin cee sori li nga xam ne moom la ak ashari'u di sopp mooy góor ñee jigéen ñi bañ di gisee waaye bu dee yii ay darura la yoo xam ne ak yoo xam ne man na man na nekk yoneen saa salaam manoon na ut feneen ah, mais dafa bàyyi ñépp góor ñee jigéen ñi ci même jàkka ji amul benn barrière buñ defoon boo xam ne day tax ñoom buñ gis ñeneen te ñoom noonu lañ doon jullee wo mu ne kon bu boobaa loolu la waaw te bu boobaa euh, wa xayruha bi aksihi mooy nag bi gën mooy contraire bi mooy ku gën a sori ci jigéen ñi góor ñi rek kooku moom moo gën mu ne wa innama fuddila axiru sufuufi nisaa al xaadiraat ma'a ar rijaal li bu'dihinna min muxaalatati ar rijaal wa ru'yatihim wa ta'alluq al-qalbi bihim bihim 'inda ru'yati harakatihim wa sama'i kalamihim wa nahwi dhalika wa damm awwal sufufihim li'aksi dhalika wallahu a'lam mu ne Kanta li tax sàppe bu mujj wax nañ ko sànq bu jigéen ñi gën yi julleen loo góor ñi mooy ndax sori gu ñuy sori jaxasoo bi waaw ak di gis góor ñi di leen gis Euh, amaana ñu gis kenn xaw a def benn mouvement wala je ne pas xaw ma ku ceene la wala yu mel noonu lool mën naa yëngal ci ñenn ñi waaw comme ni muy yëngale ci góor ñi bu gisee ci géej gi loolu daa ama ñaari côté yëpp la voilà bu dee yooyu nag mooy ka nekk ca gannaaw sànq bu mujj ba yooyu yëpp mooy lool lépp da ciy mucc voilà yooyu yëpp moom da ciy mucc waaw ak di dégg seen kàddu yaag seen wax yeeg yooyu euh, euh, mu ne nag jigéen ñi boo gisee ñu wax li nga xamante ne nii mooy seen seen seen euh, sàppe bi nga xam ne moo nekk ci kanam yeneen saa sallam ne mooy bi ëpp gën a ñàkk ngëneel mooy ndax li aksi euh, euh, zalika waaw mooy loolu la mooy ñane ca gannaaw ñoo gën a mucc wallahu aalam léegi nag mu ne <laughs> léegi nag li ma la doon wax sànk naan mais lan mooy sàppe ci sa xadiis bee ñu génn mais sàppe bu njëkk mooy lan dane moo la est-ce que daal imam an-Nawawi mu ne waalam xamal <laughs> anna saff al-awwal al-mamduh al-mamduh alladhi qad waradat al-ahadith bi fadlihi wal-hath alayhi huwa as-saff alladhi yali al-imam sawa'un jaa'a saahibuhu mutaqaddiman aw muta'akhkhiran wa sawa'un takhallalahu maqsura wa nahwaha am la hadha huwa as-sahih alladhi yaqtadihi dhawahiru al-ahadith mu ne nag yëgal xamal euh, sa mooy sama mbokk waffaqaka Allah waaw almamduuxu li nga xam ne moom lañu ñu sopp tagg ko ci sàppi anna saff al bi njëkk bi nga xam ne yu góor yi nga xam ne moom lañu ñu tagg mu am beneen yi yëpp mooy bi nga xam ne ci la euh, ci la xadiis yi nga xam ne ñoom la rot ci di wax ay ngëneelam di ci ñaax nit ñi mooy sàppe bi nga xam ne moo topp rëkk ci imaam bi ginnaaw imaam bi ñu nekk ci ginnaaw moo xam nag waa ji euh, bi muy ñëw teel naa ñëw wala dafa yéex a ñëw lool lan lañ ci jublu mooy liñ la doon wax sànq <laughs> non ci jataay bi weesu nga ñëw gaa yoo xam ne da koy gis sàppe bi nekk seen kanam feesagul ñoom ñu créé beneen sàppe ci gannaaw alors que sàppe yi côté yi des na loolu la lay wax ne moo xam ki nekk ci sàppe bi moom ba laata imaam bi kàbbaar mu ngi fi woon wala imaam bi kàbbaar ba pare waaye mu ñëw gis foofu place ci kanam moo am ay place yoo xam ne daay ne moom mu de wala benn place mu dem fa alors que gars ñoom ñu ngi ko ko bàyyi créé beneen kooku gënee loolu da koy am même bu dee gars ko fi ji waaw ndax ñoo xañ seen bopp li nga xam ne mooy taxaw ci sàppe boobu njëkk bi loolu lay wax naan moo xam jaa a saahibuhu ka taxaw ca sàppe ba mutaqaddiman daa teela ñëw mutaaxira wala mu yéexa loolu benn wax mu ne wa sawaa'un moo xam nag taxallalahu maqsuura moo xam daa am sàppe bi xam nga da ngay gis bon ni ñuy tabaxe jàkka yi léegi da gis ay poto mooy benn pilier mu taxaw boo xam ne day day day soutenir plafond bi boo xam ne mais sàppe yi ñu ko defaree mooy yooyu diggante fi poto bi ne kenn mënu faa taxaw voilà mu ne moo xam nag daa am loo xamante ne nii day daa dox diggante seen diggante mooy ci biir sàppe bi am na loo xam ne day tax sàppe bi du nekk lépp ay nit la mooy di nga dem foo xam ne ab ab ab barre de fer boo nga fay fekk wala ab barre barre de de de de de kii euh, de nangam. moo xam kon daa am lu dox diggante lu dox sàppe bi parce que poto bi la te foofu la fa la sàppe bi tàmb fa la sàppe bi nekk euh, loolu moo moo xam loolu la wanax waxaa wala yu mel noonu. loo xam ne day tax daal awlaa wala déet mu ne haadaa lii nag wa saxiix lii mooy li wér alladi yaqtadiihu yaqtadiihi dawaahirul xadiis lii mooy li li nga xam ne li feeñ sax xadiis yëpp këni li nga xamante ne mooy sàppe bu njëkk comme yeneen saa saa nañ ko gis biir fii li yalyanii minkum ulul ahlaami wan nuhaa na nekk li nga xamante ne ñooy nekk sama gannaaw ah ulul ahlam yi ñi nga xam ne ñooy boroom ñi ñi yeewu ko ñi ñi ñi nga xam dañoo majeur wan nuha ak xel yu ñaw yi ak boroom xam-xam yi nañu ma nekk sama gannaaw nañuy nekk sama gannaaw mais loolu noonu euh, mooy li mooy ci topp ah waaw atimmu saffal muqaddama thumma alladhi yali yeneen saa sal bu waxee loolu dinañ ko gis ci biir fii tamit atimmu matal leen hadith sayna Anas mooy hadith mille quatre-vingt-treize bi te euh, matal leen sàpp bu al muqaddama bi nga xam ne moom la njëkkal moo topp ci imaam bi rëkk di alladhi yali loolu lépp li feeñ ci te texte yi day wane ne ma ne sàpp bu njëkk mooy bi nga xam ne moo topp ci imaam bi te boobee moom la ngënee li ñuy wax yëpp ci sàpp boobu la waaw léegi nag mu ne wa sarraha bihi al muhaqqiqun te lii ñi nga xam ne ñoo xóotal yaa yaatal masala bi nii lañ ko waxee leeral ko léegi nag mu ne wa qaala fa mais nag am na benn mbooloo min al ulama ci boroom xam-xam yi ci ñoom lañ bokk ñu leen cee génne am na benn mbooloo ci boroom xam-xam yi moom leneen lañ wax dañu ne waaw ñoom ñu wax leneen ñu ne as-saful awwal huwa al-muttasil min tarafi al-masjid ila tarafihi la yataxallaluhu maqsura wa nahwiha ñu ne non sàpp bu njëkk bi leen la xam nga mooy la mooy sàpp bi nga xamante ni nii bu jàkk jële jàkka ji mooy jàkka ji buñ tegee ran bu njëkk bi catu sàppe bi fa mu sëse ci ndejoor ba fa mu sëse ci ci càmmoñ mooy ñoom ñëpp dañu nekk benn sàppe bi defaru te amul dara lu amul benn poto amul dara loolu mooy sàppe bu njëkk waaw loolu la lañ la bëgg a wax <laughs> lan lañ la bëgg a wax hein laa yataxallalu maqsuura wa nahwiha wa nahwaha du am dara lu loo xam ne day tax sàppe bi du du du nekk ñëpp ay nit ah. fa in taxallala alladhi yali al-imam shay'un sa bil awwal ñu ne bu dee comme ab poto boo xam ne <laughs> moo dox seen diggante gars yi dañuy sàppe bi sàppe bi sàppe ba sàppe bi mu am boo xam ne benn poto ab jën la moo fa nekk ah ab jën mooy ab poto boo xam ne bu dee ci boo xam ne bant lañ ko defare nga ne eh, ab poto bu taxaw bu ñu samp moo xam ab tuile la wala lu doon teg gi may tuile ab tuile yaa subhaanallah non gaa yi dañ caaxal moo xam ab potam nañ laa man di doon yaa subhaanallah léegi ñu ne bu ci benn bon <laughs> am nañu am na ñoo xam ne déggee li na <laughs> am na ñoo xam ne bon <laughs> xamuñu lu léegi ñoom nag ñu ne non affaire bi leen la bu dee daa am poto bu dox bu tax sàppe bi nga xam ne ñëpp ay nit la waroon a doon ca catu jàkka ba beneen catu jàkka bi mu amee dara lu dox seen diggante ab poto wala yu mel noonu non boobu moom day tax affaire bi sa waaye loolu dootul saful awwala non non kooku nekkatul li nga xam ne mooy euh, sàpp bu njëkk bi waaw kon ñu ne dëgg bu njëkk mooy alladi bi nga xam ne al yalil imam shay'un ah mooy bi nga xamante ne ni euh, balil awwal maa laa yataxallalu shay wa in ta'akhkhar ñu ne nag bu mujj mooy bi nga xam ne amul dara lu dox diggante sart bi ñu ni ñépp même bu dee mooy ba ca derrière imaginez jàkka joo xam ne dafa daara ca jàkka ji <laughs> un mètre bu nekk mu am poto <laughs> xam nga di foog nga bàyyi lu toll ni un mètre wala lu ko jege wala lu ko ëpp ngir nit ñi man di sëgg di sujjóot diggante ñaari sàppe yi mooy imaginer un mètre bu nekk fi nit ñi mu am ay poto quoi léegi nag dernière sàppe ba amul poto ñoom ñu ne gis nga ba amul poto nga xam ne bu ñoom dinañ mën a def catu jàkk bi ba catu jàkk bi foofu mooy bu boobaa foofu mooy première sàppi ñooñu am mbooloo ci boroom xam-xam yi ñu wax lool léegi nag loolu benn wax la mu ne waqiila am na ñeneen ñoo xam ne ci boroom xam-xam yi nee nañu rahmatullah as-saffu al-awwal ibaratun an maji l insaan ila al masjid awalan wa in salla fi saffin mutaakhir bii moom gën ñoom ñu nekk non attends <laughs> sàppe bu njëkk bi xam nga mooy lan <laughs> mooy liñ ci jublu rek mooy dikk nit ki di teel a dikk ci ci ci ci ci ji njëkk ñëw voilà loolu lañ tudd ci léegi même bu njëkkee ñëw julli ca kannaaw gaa yi mujjee ñëw ak ñeneen ñi ñëw ñëpp mu ne leen dem leen ci kanam wala bàyyi leen ci kanam ñu taxaw ca kanam moom maadaama moo njëkk a dugg ci jàkka ji moom mooy premier sàpp mais xam nga ne lii man <laughs> al imaam an-Nawawi nag ne gis nga ñaari wax yi ma la wax wa haadaani al-qawlaani ghalat <laughs> ghalatun sarihun wa innama adhkuruhu wa mithluhu li unabbiha ala butlaanihi li an laa yughtarra bihi wallahu a'lam <laughs> al imaam an-Nawawi rahimahullah mu ne gis nga nag ñaari wax yii ma fu mujjee wax noonu jumte bu leer la ña ko wax même bu dee boroom xam-xam ay jumte yu rëy la yu leer nañ yu amul benn luñ ciy naam laam naamee mu ne nag boo gisee wa innama azkuru dama koo tudd nii <laughs> wa <laughs> tudd leen ñii ak ñu mel ngi moom ngir attirer ci attention nit ci parce nit ñi ñenn ñi dañuy jàpp rek waa boroom xam-xam di wax na kon nañ def non non il faut li mu wax bu dëppoo texte yi waaye amul euh, waaw borom xam-xam la mais c'est pas que lépp lu mu wax non il n'est pas le prophète sallallahu alayhi wa bu dee ay waxam dafa wuute bu waxu yonent bi alayhi salaam ak ni nga xamante ne lool la zahiru lughatul arabiyya ak borom xam-xam yi nga xam ne ñooy saxaaba yeeg ñooñu li ñu jàppoon mbir yi mais dañuy jël waxam teg mais ne li njuumte bu mag la ak ku ko mën a wax mu ne dama koo wax nag ngir attirer attention nit ñi bàyyi loo leen xel. Euh, ala butlaanihi ci ay neen ak neenam wax yi ñaari wax yii neen la <laughs> li allah yoxtara bi <laughs> ngir ñu bañ ci ngoro <laughs> wallahu a'lam mu ne borom bi nag malgré tout borom bi mooy ki nga xam ne mooy ki gën a xam bon al imam loolu moom leer na wax dëgg yàlla ah hadis bu mel nii nag kii indi na ko comme li imam at-Tirmidhi wax nañ la soloo ko muñ ko solooyee dana wa fil baabi an Jaabir wa ibni Abbaas wa Abi Sa'iid wa Ubay wa Aa'isha wal Irbaad ibn Saariya wa Anas hadiisu Abi Hurayrata hadiisun hasanun sahiih wa qad ruwiya an an-nabii sallallaahu alayhi wa sallam annahu kaana yastaghfiru lis-saffi al-awwal thalaathan wa lis-saani marra <laughs> mu ne hadis mel nii jëlee nañ Seydina Jaabir na ko noon Mawlaana Ibn Abbaas Abu Saïd Seydina Ubay Seydina Aysa al-Irbaad ibn Saariya Seydina Anas mu ne hadis Seydina Abu Hurayra hadisun hasanun saxiix bu baax la bu wér la mu ne te jëlee nañ ci Yonent bi saa saa solo nañ ko ne da doon ñaanal njéggal sàpp bu njëkk bi ñetti yoon <laughs> kanta ñaareelu sàpp bi benn yoon kese la leen di ñaanal njéggal loolu lépp day wone gëneel gi kon nag xadis laa ngi noonu <laughs> allahu taala alam gis nañ ci kon gëneel yooyu yi ci al imam an-Nawawi wax am na solo kon ñu yem noonu insha allahu taala kon xam nañ sàppe jigéen ñeeg góor ñi nan lay deme bu dee jigéen kese moom loolu ñu li li li gën ci ñoom mooy bu nekk ci kanam bu dee nag ñoom ki góor la ba nekk ca gannaaw mooy bi gën kanta góor ñoom ala dawaam ci lu ñu joyal saa su ne ak jamono ju nekk nekk ci kanam moo gën la isaara fil qurab amul étalante ci yu baax yi ak yi lay jegee yàlla kon nag ah lastahamu tey bu ñu xamoon li ci ne comme hadis bi ko jiitu kononte kon dinañ tegoo bant wala dinañ jamante ay xeej ca ña ko tekkee noonu <laughs> ngir ne <laughs> <laughs> fii nii maa fii taxaw laa wax ci kanam voilà